qaala sayyidi al-allaamatu al-aarifu billaah cheikh al-imaam Salaahudiin at-Tijaani alayhi ridwaanu rabbaani fi kitaabihi al-kunuuz al-ashara fil kanz al-awwal wa fil fasl al-umuum ar-rahma wa qaala ta'aalaa maa farratnaa fil kitaabi min shay'in fa huwa sallallaahu alayhi wa sallam kullu shay'in fa kayfa yu'adhibu al-habiibu habiibahu al-muhaajir min makkata min makkata kaana Allaahu ولا شيء معه إلى مدينته والآن على ما عليه كان فكيف يعذب نفسه ci jotaay bii weesu ci al-Kunûz al-'Asharah fi ñu ci tolloon euh, mooy ci yent bi sallallahu alayhi wa maanaam maanaam ba tey ci yërmandeeg borom bi subhaanahu wa bi matali lépp maanaam ci ne yenent bi sallallahu alayhi wa moom ci boppam mooy jëmmi lépp ah, loolu nag jotaay bi weesu euh, jot nañ cee wax euh, lu lu lu lu lu lu xaw a euh, takku wala boog lu bari lu muy tekki lu bari lu muy tekki dégg euh, euh, daanaka daanaka lu bare bari bare maanaam lu li ëpp solo ci li ñu war a comprendre ci jëm yent bi sallallahu alayhi wa euh, li ci gën a maanaam mooy loolu mooy li ñu li ñu développé ci jotaay bi wees loolu moom mooy lii nga xam ne maanaam nit ki bu ko xësee ba takk xam ko maanaam mën nañ ni xam na lépp waaw après yi ci des yëpp ci biir détail yooyu la mais loolu mooy li nga xamante ne euh, moo làq li gën a li gën a màgg ci li ñuy xam maanaam li ñuy sàkku di ko wuti ci Euh, ci ci xam dëgg dëgg dëgg yent bi sallallahu alayhi ndax mooy li nga xamante ne mooy euh, leeral li tax jëm yenent bi ci boppam sallallahu alayhi nekk ki dajale maanaam mboole meloy borom bi subhaanahu wa ak ay turam. Euh, mooy leeral tamit li tax moom ci jëmmi boppam sallallahu alayhi nekk ruuxu mbindeef yi euh, nekk tamit li nga xamante ne moom mooy seetu nekkite fi maanaam miraatul kawni en fait euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy lépp ndax moom mooy miraatul kawni miraatul ni mooy mooy seetu nekk teef bi euh, le miroir du cosmos voilà le miroir du cosmos euh, c'est-à-dire que ñun li ñuy gis xam nga seetu boo ko tegee bu fekkee seetu bi dafa rafet dafa baax dafa ni ñu ko defaree baax na trop baax na lool en fait doo gis jëmmi seetu bi li ngay gis mooy li muy reflété maanaam li ci image yi ci tapé yi ci reflété yooyu yooyu ngay gis mais pas jëmmi seetu bi euh, ñun dëgg dëgg dëgg dëgg li ñuy gis moo tax yent bi sallallahu alayhi wasallam bi yëpp yëpp yëpp yëpp amul dara lu fi nekk lu dul ne moom moo fi nekk euh, loolu nag pour nga comprendre ko parce que xaqiqa bu kawe kawe la dafa bokk ci sax ci yu ñuy tuddee al asrar al ilahiya al ulya al maktuma maanaam secret yi borom bi subhaanahu wa yu kawe yi nga xam ne dañ ko làq dayeg làq euh, maanaam mooy parce que maanaam ñëpp dañuy gis àdduna bi nii ñëpp di am lu ñuy làmb di ko def wala ñu koy xool di ko gis wala ñu koy dégg et cetera sans comprendre que ni réellement li ñuy gis ak li ñuy dégg ak yooyu yëpp en fait nekkul lu dul ci seen biir maanaam nekkul lu dul ne ci seen biir la nekk mais nekkul ci biti seen biti ñoom jërëjëf euh, loolu moom mooy indi différence yi am ci perception yi maanaam man damay dégg dara. ñun ñëpp fi mu toll sama wax ji ñun ñëpp yi maanaam ñi fi nekk ñëpp yaa jàpp naa ne ñu ngi koy dégg mais dégg gi ñu koy dégg dafa wuute ak dëgg dëgg dëgg maanaam kenn ku ci nekk ni mu koy déggee wuute na lool ak ni ma ko waxee wuute na euh, parce que li tax mu wuute mooy ne euh, moom li mu dégg du sama wax ji mais perception bi nekk ci maanaam bi nga xamante ne moom la ko système nerveux woom jox ci mbir mi moom loolu la dégg déggul man li ma wax d'accord voilà ni ki noonu euh, miir bi ñun ñi ñëpp buñ ko dee gis itam mur maanaam bu ñu gisee miir bi ñu ñëpp bokkuñu ni ñu koy gisee te ñun gisuñu jëmmi miir bi li ñu gis mooy li nekk ci suñu maanam Euh, li nga xam te ne moom la ñu reflété ci suñu bopp yi maanaam loolu lañ gis ñun gis ñu gis ñu mur bi loolu moom moo tax ma mën a taxaw ne miir bi dafa weex keneen ci ne la foog nga ko lii jaune kii ci des ne non mais yéen gars yi non non non lii dafa xaw dafa dafa chocolat parce que ku nekk perception bi nga ci am mën nga gis mais gisuloo jëmmi miir bi. loolu moom moo tax ki nga xamante ne dafa yor euh, ay euh, lunettes yi lunettes yu mag yi naka. lup yi kooku buy xool moom li muy gis du bokk ak man li may gis cest à moom bu fekkente ne mur bi ni ñu ko peinturé dafa may espace yu mu bàyyi moom dina ko mën gis alors ko man sama gis-gis du ma ko gis donc man li may gis du réalité maanaam mbir bi ni mu nekkee ci dëgg-dëgg mais li may gis mooy perception bi nga xamante ne moom moo nekk ci sama biir man man loolu laa gis loolu nag ci mboolem sens yi sens mu noonu la demee mais aussi kiiraay yi nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala def suñu diggante ak mbir yi ni mu nekkee ci dëgg kiiraay yooyu nekkul rek ci bët yi maanaam tey buñ naan euh, kiiraay am na xijaab bi maanaam voile bi voile bi du ci bët lay ne du ci bët rek mais ci cinq sens yëpp la ne euh, maanaam li ma mën a amee voile par rapport ak benn réalité bu mu woo jàkkaar lool noonu laa mën a amee voile par rapport ak benn wax wala benn son bu émettre te duma ko dégg ainsi de suite noonu la ci cinq sens yëpp loolu li mu amee nag ci réalité bi maanaam ci Euh, ci suñu monde tangible bi maanaam suñu àdduna bi nga xam ne dañuy laal mbir yi ak di ko gis maam shahada bi monde tangible bi noonu la nekkee ci xaqi xaqiqa yi maanaam ci réalité mbir yi ci vérité seigneuriale yi euh, loolu yent bi nag sallallahu alayhi wasallam jàng nañ ko sànq ci léegi ci Tayssîr bi moom mooy xaqiiqatul kawni maanaam dëgg univers bi nii ngay di gis réalité bi moom la sallallahu alayhi wasallam mais lii problème bi mooy ñun ñëpp dañuy gis univers bi foog ne leneen lañuy gis maanaam fi mu tollu ñun ñëpp kenn ku ci nekk am na loo jàkkaarlool wala yaa ngi dégg dara wala yaa ngi làmb dara di ko daj et cetera yow da nga koy foog leneen en fait du leneen <laughs> yëpp yent bi la sallallahu alayhi wasallam mais sauf que loolu en fait dafa feeñ ba pare dafa da làqu day ak làqu li tax mooy yent bi sallallahu alayhi wasallam comme li ma ko waxee léegi mooy miir kaw kawni moom mooy seetu univers bi mooy seetu cosmos bi existence bi donc loolu mooy tax tey su ma gisee dara maanaam man mooy foog ne leneen laa gis parce que lu tax parce que seetu bi ci boppam euh, comme que reflet bi maanaam li mu reflété wu li ci reflété wu daf cee daf koo fees da ko fees dell loolu moom moo tax man may jàpp ne seetu bi nekku fi parce que reflet bi rek laa nekk di gis mais en fait en fait seetu bi laa nekk di jàkkaarloo gisuma mbir mi parce que loolu laa la wax léegi nii ne la li ngay li ngay gis ak li ngay dégg li ngay làmb ak yooyu yëpp nekkul ci sa biti ci sa biir la ne sensation bi ngay am nekkul ci biti ah sa biir yow la ne maanaam perception la boo am ci mbir mi mais dëgg-dëgg mbir mi en fait amuloo ci accès parce que dafa am benn benn euh, voile wala plutôt mën nañ ko tuddee euh, seetu buy tax ngay am perception bi et que mbir mi ci jëmmi boppam doo ko laal doo doo ci am accès et loolu perception boobu voile boobu walla seetu boobu noonu mooy jëm yent bi sallallahu alayhi wasallam donc ce qui que liy reflété woo ci moom rek la ñuy gis ñun te yooyu di reflété woo ci moom mooy yi borom bi salla borom bi subhaanahu wa ta'ala feeñal ci moom amal ko ci moom ce qui fait moom mooy euh, en d'autres termes mooy logiciel bi nga xamante ne mboolem lu borom bi subhaanahu wa ta'ala pour mu war a exister ci moom lañ ko programmé et que muy exécuté loolu soo ko comprendre comprendre nga xaqiqa bu mag a mag en fait euh, lu lu lu lu lu loo xamante ne lu rëy rëy rëy rëy rëy la loolu daf lay permettre nga koy mën a gis ci lu ne ak fu ne loolu moom moo tax dëgg dëgg dëgg dëgg euh, voile boobu su yëkkati ko su su la neexee mën nga taxaw ne yonent bi sallallahu alayhi man duma deñ di ko gis saa su ne maa ngi koy gis parce que yaa ngi gis à chaque fois mais mais loolu c'est-à-dire il faut que boobu sax ci sa xol maanaam dëggu nekk loo xam ne day day day day day day sampu mais que xam nga li yéeme ci yi borom bi subhaanahu def li ci yéeme mooy affaire yi. dafa feeñ mais feeñ ji mu feeñ moo rëy rëyaay bu tax mu mujj nëbbatu feeñ gi maanaam feeñ gi dafa dafa dafa dafa dafa dafa jéggi dayoo looloo tax mu nëbbatu voilà euh, <coughs> euh yii yëpp yent bi la sallallahu wa sallam kon loolu foo ko xamee te moom mooy tiiri yàlla bu mag bi bi nga xamante ne amul dara dara dara lu ci lu ci nekk lu ci deñ amul dara lu tàqalikoo ak moom amul dara loo xamante ne moom nekkul mooy euh, euh, mooy nuur voilà moom la jawaatu kamal di di di di di di exprimer di di di di wax di ci di jëfandikoo baat bi naan maanaam euh, na wan wan nuuril akwanil mutakawwinatil aadami saax bi xaq rabbaani mooy leer googu nga xamante ne mboolam lu nekk ci lañ ko nekkale maanaam mooy matière première wu Euh, existence bi maanaam li nga xamante ne ci la lépp départ pour am kooku mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi ci moom la lépp départ pour am lépp lu am ci moom la jóge voilà et que liñ doon wax par rapport ak cant gi euh, maanaam këni ci cant gi ci la euh, ci la lépp jóge ci la lépp ame voilà mooy origine lépp loolu moom moo tax nit euh, buy jaamu yàlla jaamuwul yàlla lu ëpp doole ci sant yàlla ndax yenent bi ci boppam sallallahu alayhi wasallam moom mooy jaamu yàlla bi ko borom bi def loo maanaam bi nga xamante ne moom mooy sant mooy borom bi ci boppam moom la njëkk def maanaam sant la njëkk def mooy sant googu mu santoon boppam ca sant googu moom la feeñal moom la feeñalee ci jëm yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax yenent bi tudd Muhammad ak Ahmad sallallahu alayhi wasallam ah sant googu mën nga yem benn place voilà cant googu nga xam ne moom la euh, borom bi subhaanahu tàmbalee te amale ko lépp li ci yéeme mooy euh, moom la mujjee digle aussi yonent bi sallallahu alayhi xam nga moo tax euh, njaalbeen gi njaalbeen gi Euh, am na nuñ ko ci benn xasida bu ñu tuddee euh, faydul xubbi wal hayamaan fi matti haykalil qur'aan sallallahu alayhi wa sallam euh, ci biir am na fu ñu ci waxe naan fa zahiruhu butunun fi ikami wala wa wa awwaluhu wa akhiri wa awwaluhu ka akhirihi sawa'un idh al mawla mujalli kull 'ami ndax loolu mooy euh, li ñuy wax ni maanaam euh, boro yent bi sallallahu alayhi wasallam zahiruhu maanaam li feeñ ci moom muy jëmmi li nëbbatu ci moom ànd ak kawe gi gën a kawe ci lépp maanaam moom li nëbbatu ci maanaam zahiram muy jëmmi baatinam te baatinam mooy jëmmi zahiram euh, njaalbeenam muy jëmmi mu jëm maanaam début bi mooy jëmmi fin bi et que bi mooy jëmmi début bi loolu nag ci cercle lay amee maanaam cycle la mooy tax début bi nekk fin bi cycle loolu cercle moo mel noonu mooy li nga xamante ne début bi mooy fin bi ah euh, kon yent bi sallallahu alayhi wasallam tal tàmbaleem mooy mu jëm moo tax imam xoolal te loolu tax imam al-Junayd radiyallahu biñ ko laajee ne ko lan mooy ma ma ma ma ma huwa nihaaya lan mooy mujjantal gi jeexital gi la finalité la fin lan la euh, wala le terminus mu ne an nihaaya lir ruju'u ila al bidaaya jeexital gi fin bi mooy nga dem ba dellu si waat fi nga tàmbalee woon voilà loolu la fi lépp tàmbalee boo demee yow di dem di dem di dem ba delluwaat fa lépp tàmbalee loolu moom mooy sa sa sa tukki gi ngay tukki dem ci yàlla yéeg pare na jeex na mais te loolu lan la mooy cant gi parce que cant boobu ci la lépp tàmbalee bu ñu xoolee borom subhaanahu bi muy wax ti bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ah saar bi mujjee wàcc ci moom. maanaam mooy dem na léegi ba lépp am na iza jaa nasrullahi fat fath léegi lépp mat na ndimbal gi ñëw na fathu bi yëpp am na wa ra'ayta an-naasa yadkhuluuna fii diinillahi afwaaja mission bi mat na parce que yaa ngi gis nit ñëpp ñu ngi dugg ci diine di nekk ay mbooloo lan la ko digal li nga xamante ne moom la ñuy tàmbalee fasabbih bihamdi rabbika ngay wastaghfiru innahu kaana tawwaaba na ngay sàbbalaat léegi nag delluwaatal ci début bi mooy lay mooy ngay sàbbaal ci cant gi ngay sant sa borom te nga sàkku njéggalam te nga sàkku njéggalam euh, parce que nit ki au début dafa gis ne ah commencé na maanaam yëg existence am loolu jëm war a dafa war a jéggalu ci borom bi subhaanahu wa ta'ala parce que dafa waroon a jeex ki moom mu dem jéggalu ci boromam subhaanahu wa ta'ala wala nit ki mi ngi ci ay bàkkaar mu ne ah man kat war naa tuub topp yoon bu baax bi mu tàmbalee foofu di jéggalu yàlla ne maa ngi jéggalu yàlla ah yàlla baal ma du nag wala nit ki yéeféer la woon faf waaye mu tuub dugg ci lislaam mais man léegi ah maa ngi léegi nag tàmbali maa ngi jéggalu yàlla léegi bu demee nag ba ca njombortal ga maanaam ba lépp mat maanaam fi ngay matee dëgg-dëgg te loolu lay borom bi wax yent bi sallallahu alayhi maanaam bi nga xamante ne la mu doon def yëpp def na ko lépp mat na loolu la ko digalaat maanaam delluwaatal fa nga tàmbalee woon mooy lan deel jéggalu borom bi subhaanahu wa ta'ala te nga maanaam deel sàbbaal borom bi subhaanahu wa ta'ala sant gi nga koy sant waaye te sàkk ci moom jéggal loolu moom moo tax nit du weesu fu mu naan ay jéggaloog yooyu man ko non man defatuma benn bàkkaar defatuma kii léegi dootuma waxati astaghfirullah parce que loolu ñuy def bàkkaar ñoo ko euh, loolu amul existé wul loolu existé wul maanaam weesu loolu te nit ki su demee di ci cheminement am ba yegg ci njombatal gi day gis ne ndekete loolu en fait mooy fin mooy finalité bi te pourtant foofu na tàmbale woon mais dafa foogoon ne finalité bi ci leneen la ne en fait te loolu aspect bu important la ci cheminement loolu tax ngeen di gis euh, nitu yàlla yi dañuy digle souvent maanaam ñi yegg parce que ñi nga xamante ne dañoo nekk di cheminer yeggaguñu ñoom ñoom ngay gis ñuy intéressé wu ak di intéressé seen taalibe yi ci leneen lu bokkut ak yi nga xamante ne ñoom ñooy yu basique yi ñoom dañ leen di da ngay gis ñu leen di gis nga boo leen gisee gars yi nekk ci yoon wi di dem mais ay affaires yu garaaw rek lañ ne ci yooyu rek la ñuy ne mais buñ demee ba yegg dañuy rendre compte ne ndekete finalement affaires yi ndekete ci lii rek la woon maanaam. fii ñuy tàmbalee daal ndegete bu ma yëgoon bañ a sonal sama bopp ci ci maanaam yam ci yam ci lii moo tax ngay gis ñoom dañuy euh, dañuy duñu duñu ñuy bëgg maanaam ñi yegg ñi du ñuy bëgg kuy intéressé wu ci leneen lu bokkut ak li nga xam ne moom mooy basique yi ñoom du ñuy bëgg loolu parce que ñoom dañuy jàpp ne taalibe bi bu dekkee ci loolu day day tar day perte temps maanaam bu nekkee ci di toppatoo ay affaire u euh, maanaam di di di di walla jaar ci yeneen kii di yi fii nekk ci yeneen fii affaire yi ci en fait day perte temps am parce que lu tax parce que finalité bi ndekete mooy fi ñu tàmbalee woon rek maanaam ku ku ku muus mooy dafay day stagné day stationnaire c'est-à-dire day stationnaire day taxaw du yëngatu foofu rek lay ne parce que loolu moom mooy. mooy en fait mooy fin aussi en fait nit ki dafay dem di wër di wër di wër di wër di wër di wër di wër ba teeraat fa mu jóge loolu mooy finalité bi hmm. waaw bi hmm. parce que loolu moo tax loolu lu mat bàyyi xel la loolu moom moo tax ànd ak nitu yàlla boo xamante ne dem na ba yegg complètement am na ay avantage mais aussi inconvénient bi moom mooy taalibe boobu euh, du explo maanaam moom tamit du def voyage bi. moom du découvrir voilà du découvrir parce que li tax du découvrir mooy euh, mooy sëriñ bi. daf koy gëmloo ne ko te te te wax na dëgg ah sauf que du voilà maanaam ne ko non en fait bu yi gars di sonn fële yooyu amul solo lii moo am solo. da ko yombalal. da ko yombalal affaire bi te wax na dëgg sauf que après dina du découvrir maanaam baatu découvrir en fait bëgguma ko utiliser parce que euh, découvrir mooy loo xamante ne gisuñu ko woon ñu gis ko mais explorer plutôt voilà maanaam di am na sens am na sens explorer ah du du percevoir affaire yi du gis voilà du gis du gis mbir yi du du du du du jaar ci yoo ci affaire yu bari du ci jaar mais nag est-ce que da ngay préférer jël euh, avion boo xamante ne da jëlee directement euh, aéroport maanaam Léopold Sédar Senghor nga toog fi nga toog du bouger doo bouger mu jekki-jekki wàcce la Charles de Gaulle te bouger wu loo wala da ngay préférer quand même euh, jaar ci mbedd mi jaar ci kii dugg ci désert bi boo paree. nga euh, euh, ji kii jël gaal gi traverser géej gi euh, dugg ci kii di mbëkk miir yi gars yi gar kii frontière yi dàq la nga daw après nga rëccaat nga génn ñëw après ba yegg si waat Paris maanaam ñaar yooyu <laughs> man moo gën <laughs> résultat final bi benn lay doon mais <laughs> mooy dem Paris résultat final bi benn lay doon mais cheminement bi du nekk benn kële dina am lu mu ko ëppalee maanaam ki nga xamante ne mooy noflaay ki jël avion bi kook moom mooy gën a noppalu mais ki nga xamante ne tamit euh, yii yëpp def na ko kook mooy gën a gis li ci diggante bi maanaam mooy gën a xam li ci yoon bi mooy gën a xam euh, problème yi mooy gën a xam danger yi mooy gën a xam voilà et cetera mais est-ce que. Hmm. côté boobu maa ngi jégalu. waaw en fait ku jaar ku cheminer wu. Hmm. après moom au final bu eggee je crois que moom mooy gën a téye mbir mi. bu hmm. gën a considérer parce que day xam njëriñ bi. par rapport koo xam ne daal dañ ko. participer nekk ñëw rek woon nekk ñëw rek woon ka mbir mi quoi est que importance bi ñaari nañ ko mooy gën a mun jàpp affaire bi quoi comme moo koy gën a mun considérer. waaw waaw non kële moom c'est vrai que ki cheminer kooku dina ci am benn vision bu ci keneen ci dul am moom dina ci am vision boo xam ne keneen ki moom du ko am mais li gën mooy benn mooy beneen côté bi maanaam mooy dem def point maanaam jugee euh, jugee euh, kii nu mu tuddati euh, aéroport Ndakaaru wàcc aéroport Paris ba installé wu bu baax a baax a baax après nga jël oto jaar yoonu après jël oto jaaraat beneen yoon bi maanaam pour dem Ndakaaru maanaam foofu digg voilà peut-être que loolu moo gën voilà comprendre li may wax voilà maanaam parce que voilà ba installé wu ba kii naa nga après nga doog a jëlaat oto daa jaar yoonu suuf si boobu mooy tane loolu moom mooy <laughs> <laughs> moo moo moo tax nag tuuti di nga gisaat yoon bi après di ko explorer waat di kiiwaat mais doo perte statut bi nga yoon voilà contrairement ak sa ki njëkk ci kooku déjà risque yi muy jël yépp après wóorul mu si kooku mu wóorul dara du tout rien n'est garanti que dina yegsi moo tax ñu bari dañuy dañuy dañuy ndeysaan Ah, yàlla na yàlla dégg nga yàlla na yàlla sàmm <coughs> ah eh, eh, waaw ah defal ñëpp jàmb mais da gis ñu bari dañ ci dañ ci ñàkk seen bakkan ñu bari dañ ci ñàkk leneen lu dul seen bakkan et cetera mais moo tax yoon boobu dafa dangereux loolu tax boo déggee ñu naan yoonu yàlla dafa jàkk dafa dangereux dafa lii dafa laa dafa kii loo yoon boobu la ñuy wax mais beneen yoon bi kay dangereux wul bi nga xam da ngay jël avion ñëw rek yegsi boobu <laughs> boobu dangereux wul ah boobu nag mooy yoonu mooy mooy yoon comme bi nga xamante ne moom la moom mooy tari tariqatul mahabbati wa shukr ah. yoon boobu ban bu gaaw bi nii yomb ma ni ma ni yombul quoi yàlla moo lay boole ak ay rek ñu ñu ñu. waaw waaw waaw ñu dugal la ci waaw parce que no non boobu boobu gis ko moo jafe. boobu gis gis yoon bi moo jafe. si gis gis yoon bi moo jafe boobu voilà maanaam en en d'autres termes li gën a jafe. du du mbëkk suuf si dem kii nangam de traverser géej gi dem li li gën a jafe mooy préalablement ci ci ci lële li ci jafe mooy ku la comme li nga wax mooy ku la mettre ci circonstances yi teg la ci circonstances yi ba pare war la ne la nii rek la du leneen nii rek la nga xam ne kon nii rek la mbir bi yomb mais loolu moo gën a jafe effectivement maanaam mooy mooy mooy visa bi ku la ku la ku la régler pour toppatool visa jox la billet et cetera loolu moo jafe mais dugg avion rek toog jafewul voilà dugg avion rek toog jafewul feeta fii tam noonu la deme maanaam li jafe mooy ku la orienté ci yoon boobu mais pourtant da ngay gis ñu ñu orienté ci yoon boobu ñoom ñu jàpp ne dañ leen di nax parce que ce n'est pas possible que mbir mi nekk loolu kese parce que diw sàngam ba muy dem ni mu sonnee ci yoon bi ak lam ma nettali lépp man ñu ne ma bu ma duggee fii rek dinaa di yegg pare non non non affaire bi am na leneen lu ci làqatu maanaam foofu tamit la problème bi nekk mais yoon bi nga xamante ne mooy yoon bi gaaw te yomb mooy tariqatul mahabbati wa shukr mooy yoonu bëggeel ak ak ngërëm sant ngërëm yoon woowu moo gaaw te yomb na te simple la gis nga li bi sallallahu alayhi wa doon jàngal saxaaba yi radiyallahu anhum dee leen def lii bàyyi leen lii fonk leen seeni julli fonk leen lii fonk leen loolu loolu ah dee leen jàng alxuraan dee leen julli ci yeneen ci bi sallallahu leen wax subhaanallah dee leen wax alhamdulillah dee wax laa ilaha illa allah wax allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakiil mu am ay ñaan yu mu leen jàngal yoo xamante ne yenn ñi ngi ci alquran rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana la ladunka rahmatan innaka antal wahhab ñenn ñi ak yeneen yu mel noonu ñenn ñi mu di leen jàngal yeneen ñaan yoo xam ne moom ci boppam la jóge te sikk nekkul ci ne ñaan bu jóge ci moom moo gën beneen ñaan bu ñeneen ak keneen ku mu mën a doon bu mu def ñaan yu mu doon ñaan loo ku mel ni Seydina Muaz radiyallahu anhu yow comme dama laa bëgg saa yoo jullee ba pare waxal allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika voilà bu ma yàlla mayee ba ma fekkee laylatul qadri jour tel ma xam ne nag ah bis bii na ana nan laay ñaan mu ne ko waxal allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kooku Sayyidat Aisha la ko wax ki mu gën a bëgg ci jigéen ñi moom la gën a bëgg sax ci luñ jël radiyallahu anha ki mu wax xaritam ki mu gën a nekk xaritam Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ne ko dama bëgg nga nga wax ma ñaan goo xam ne dama koy ñaan ci samay julli mu ne ko waxal ne allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran faghfir li maghfiratan min indika gis nga loolu mu ko wax pourtant boo seetloo li mu wax ñii ñëpp kii dañu ko kii daf ni ko yow dama laa bëgg moo tax maa ngi waat ci yàlla ne dama laa bëgg yonent bi sallallahu bu ko waxoon jarul muy waat mais mu waatal ko ko ne ko nag bul bàyyi mukk fala tada'anna dubura kulli salatin an taqula bul bàyyi mukk mukk mukk ci génnu jullit gu ne julli gu ngay ñaan ñaan gii ma lay wax allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika yow buur yàlla mi ci tur yu rafet yi ak melo yu yëkkatiku yi xettali ma nga jàppale ma nga dimbali ma ci ma lay tudd di fàttaliku ak ma lay sant di la gërëm ak may rafetal jaamu gi ma lay jaamu yàlla jàppale ma ci loolu loolu ah voilà loolu xam ngeen ni mooy affaire bi kon kon ndekete non non non benn benn yoon kon loolu mbir mi mbir mi mbir mi ci loolu la ne mu ne mu ne say kii sayyidat Aisha radiyallahu anha ne ko waaw laylatul qadr bu ma ko xamoon nu may def xam nga laylatul qadr ku ne xam na ko lay laylatul qadr Ah, ñaan yi dañ ciy nangu nangam nangam et cetera moo gën junniy weer et cetera ngëneel yu dul jeexe ci ne ma ma malaaka yi dañuy ànd ak ki ñuy wax ak ruux ah alayhi salaatu wassalaam moom lañuy ñuy àndal bu ñuy yéeg ci borom bi mais laylatul qadr moom lañuy ñuy àndal bu ñuy wàcc ak mboolem li ci nekk ci ngëneel borom yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne maanaam ki ki nga xamante ne bañ ko laajee kan nga gën a bëgg ci nit ñi automatiquement kooku la tudd kan nga gën a bëgg ci nit ñi euh, am ah xadis boobu ah gisoon nañ ko ah as radiyallahu anhu dafa dem maam dafa toog mais ba mu dem mu foog ne yent bi moom la gën a bëgg sallallahu alayhi mu ñëw nag ne ko yent bi dama lay laaj nag yow kan gën a bëgg ci nit ñi moom jàppoon ni dañ naan ko yow yent bi ne Aïcha <laughs> ah mu ne ko noo góor ñi laay wax mu ne ko baayam <laughs> voilà <laughs> voilà mu ne ku ci tegu mu ne ah Omar ku ci tegu ku ci tegu Ali mu ne ah kon man maa nga ca gannaaw non ma ba xam ne ndekete ndekete sax ci kanam <laughs> waaye ki mu ne moom la gën a bëgg kooku moo ko la laaj laylatul qadr yi ana lan la ci mën a def yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko neen allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni yàlla yow mi ci tur yu rafet yeeg melu yëkkatiku yi yow de li wir mooy ne dangaa sopp di jéggale ak jéllale kon nag jéggal ma jéggal goo xamante ne da maanaam da ngay dindi waale maanaam da da ji da ngay jéllale waale mboolem li ma def ah que kooku sikk nekkul ci ne li mu koy jàngal ci li mu koy wax ci moment boobu mooy li nga xamante ne moom la gis ne lii moo gën a kawe lépp te mooy mu mu sàkku njëgalu yàlla maanaam ah. maa ngi ñëw kii bi ñaan bi ci xadis wala bokk ci. man nii laa ko xamee de. parce que gis naa ñaari version yëpp. Mhm. waaw man nii laa ko xamee. waaw mu am Seydina Aboubacar radiyallahu anhu mooy kii bi mu nekk kan ci tegu kooku la tudd te mooy xaritam nag sallallahu alayhi wasallam mu ne ko lan nga may ñaanal mu ne mu ne ko digal ma benn ñaan boo xam ne su ma dee julli ci biir julli gi ci su may sujjóot dama koy ñaan mu ne ko waxal ne allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasiran faghfir lii maghfiratan min indika yàlla man dama tooñ sama bopp tooñ gu réeri gu bare bare kon nag jéggal ma jéggal goo xam ne ci yow bii lay jóge maanaam nga gis ne lim ko lim leen digal loolu yëpp bu ñu gisee ni ko borom bi wax ne ko bi mu demee ba mission am jeex ba mu yegg ci sommité yi li ko borom bi ne ko jeexale ko maanaam defar loolu loolu ndekete mooy tàmbali mooy moom la digal ñii tamit te mooy sàkkul jéggalu yàlla sàkkul yàlla jéggalu am nga gis ne ko euh, buñ ne astaghfirullah baax na nit ki bu nee la tey waaw man de damaa bëggoon nga jox ma benn ñaan tey fi mu toll ku ne la noo ñaan goo xam ne bu spécial la bëgg nag boo xam ne ah non bu kii boo ne ko waaw euh, del def astaghfirullah astaghfirullah day jàpp ne waxu ko dara alors que borom bi subhaanahu wa ta'ala bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam demee ba ci sommité yi loolu la ko wax ne ko day ko wax. d'ailleurs sayyidat Aisha radiyallahu anha mi ngi naan ginnaaw loolu saa yu julli saa yu julli rek dama ko daan dégg même buy paree julli rek dama koy dégg mu ne astaghfirullah astaghfirullah ginnaaw loolu dama ko daan dégg lu mel noonu rabbi firli rabbi firli rabbi firli yàlla jéggal ma jéggal ma jéggal maanaam sàkku njéggal googu nag ah, loolu tamit yaakaar naa jarul leeral gu gu bari yamul ak sàkku jéggal gi ngay jéggal su fekkente ne nit ki daan nekkoon yéeféer tuub dugg ci lislaam par exemple wala mu nekkoon ci bàkkaar bu rëy rëy rëy ne yàlla na ko jéggal bàkkaar boobu mu defoon loolu moom sikki nekkul ci ne sàkku njéggal googu du benn mais dina wane li ñu bëggoon a wax ñun mooy ne tàmbali gi moom mooy jeexital bi te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam comme niñ ko waxee ci xasida euh, bi ma tudd léegi mooy ne fa awwaluhu ka aaxirihi sawaa'un idil mawlal mujalli kulla aami njaal biinu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ak njeexitalam ñoo yam képp lu tax parce que borom bi subhaanahu wa ta'aala du deñ saa su nekk ci anam gi mu gën a mate di feeñu ci moom di ko feeñ ak di feeñoo ci moom voilà kon njéggal ma kon euh, euh, il faut kon li ñu war a retenir euh, ci loolu mooy ne yoon bi ñu war a taamu moo yoonu mbëggeel yoonu yoonu lan gërëm ak sant voilà te loolu noonu mooy yoon bi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la yare woon saxaabaam yi tedd yi radiyallahu anhum ajma'in mooy mooy lan mooy ñu xam ne yàlla moom lañu war a gën a bëgg lépp tey nag ñu comprendre que ni yàlla tamit moo ñu moom te àdduna mënul wëlbatiku ba keneen nekk yàlla ku bokkut ak yàlla loolu mënta ne voilà yàlla li moom moom rekk ko moom mooy moom lañuy ñuy jaamu amul keneen ku ñuy jaamu ah yàlla dong lañ fi war a jaamu adduna bi mënul wëlbatiku ba keneen nekk yàlla c'est-à-dire que ñun ay jaam lañ yàlla moonu moom te ni ñu yàlla moome la moome ñeneen ñi Euh, ku la raw mbaa mu gën la daf laa gën a nangu ne yàllaa ko moom te gën cee taxaw ku la raw ku ne mbaa mu gën la rek loolu dong la la rawee loolu la la gëne gën gim la gën a nangu ne yàllaa ko moom ak taxaw gim ci taxaw te li yàllay laajte mais maanaam nim ma ko laaje la ko laaje ñeneen ñi nim ko laaje ñeneen ñi la ma ko laaje amul kenn ku ci ëpp doole ke ci des li yàlla bëgg ci man ni ko bëggee ci man lu ko bëggee ci ñeneen maanaam li muy sàkku ci man la ko sàkkoo ci ñeneen ñi te li gën moo tax ci li may sàkku ci moom comme ni ko xekku xee imam Ibn Ata'illah wax rahimahullah ci yi xayru ma tatlubuhu huwa ma talabahu minka li gën ci li ngay sàkku ci yàlla mooy lan mooy li yàlla sàkku ci yow yàlla li mu sàkku ci yow mooy lan nga jub nga tegu ci alxuraan ak sunna li gën ci li nga mën a sàkku mooy loolu li tax euh, yoonu mbëggeel ak sant yàlla ak gërëm ko gën a nekk noflaay moo gën a gaaw aussi maanaam yoon wu gaaw bi euh, yoonu yàgg euh, léeg ma fàttali ko maag Cheikh naa dañoo ànd ak euh, yaakaar naa muqaddam la ñu nekk ci TGV bi mais yàlla def fi ñuy romb ci TGV bi fi ñuy romb Euh, euh, mu daru ak autoroute maanaam ñu daru nga xamante ne yow fi nga toog da ngay gis euh, dangay gis oto oto yi ñu ñuy dawee maanaam nga gis TGV bi ni mu leen di rombe view mel ni ñoom gaa yi dawuñu mel ni gaa yi dawuñu te li yéeme mooy espace bi oto yi occupé dafa gën a yaatu espace maanaam TGV bi ci li muy daw parce que TGV bi ci ay raay lay daw oto oto yi am nañ espace bu mag maanaam ñoom mënuñu dérailler bon mën na ne mais bokkut ak TGV bi euh, raay yi nga xamante ne nag yoonu yàlla raay yooyu maanaam tax maanaam bu gaaw trop mooy sant yàlla maanaam maanaam mooy bëggeel ak cat yàlla bëggeel bu ñu ko waxee nag mooy bëgg yàlla bëgg yent bi sallallahu alayhi wasallam mais bu dëggu bu sincère boo xamante ne dara raxu ci te ay caaxaan lalu ko maanaam bëgg yàlla ak bëgg yent bi nag sallallahu alayhi wasallam nekkul rek comme ni ñu naan soppe yeneen yi nañ yëkkati seen loxo rek gaa yi seen loxo ñu ne bëgg nañ ko no bu doon loolu rek la moom naa ni kon dinaa bokk ci ñu gën a bëgg parce que kon dinaa maanaam kon kenn du ma raw mais problème bi nag da dul loolu kese bu doon loolu kese non kon ngeen xam kenn du ma raw d'ailleurs kon fu mu toll fu ma toll dama ko yëkkati mais problème bi nekk foofu affaire bi nekkul foofu xam nga li ci yéeme mooy ci ci genre wu wax yooyu mooy léeg-léeg ñu wax ko def ko muy signifier ñàkk bëgg yent bi ci boppam sallallahu alayhi parce que nañ koy defee yent bi bu fi nekkoon da koy bañ loolu loolu tam beneen beneen problème la mais bon loolu taxuñoo jóg mais li nga xamante ne moom lañu war a bàyyi xel mooy ne euh, bëgg yent bi sallallahu alayhi wasallam dafa nekk day nekk d'abord ci ñu topp sunnam moom tegu ci ni mu ci tegoo di ko roy mais ñu teg ko suñu kanam mu nekk suñu royukaay sallallahu alayhi wasallam yaakaar naa jarul <laughs> ñuy wax ci li sëñ sëriñ si doon wax léegi ci affaire boobu benn individu bu doon wax euh, ne yent bi du royukaay waaw c'est bon yàlla na yàlla sàmm parce bi su dul royukaay kan mooy nekk royukaay. Hmm? voilà te boo ko dégloo mu wax argument bi gën a màgg bi muy indi mooy sama papa nee na te papaam li mu wax amul. problème bi foofu la nekk parce que papaam mënta wax a wax a wax a wax a wax ba teg gi fi aaya bi ne laqad kaana lakum fii rasulillahi uswatun hasana loolu mënu ko teggi na philosophe lu mu ko neexe mais mënul teggi aaya boobu ak qul in kuntum tuhibbuna allah loolu mënu ko teggi royukaay bi dëgg dëgg dëgg yent bi la sallallahu alayhi wasallam keneen ku mën a doon buñ ko dee topp dañ koy topp ci topp bi mu topp yent bi sallallahu alayhi mais moom du finalité bi du début bi du fin bi du objectif bi d'ailleurs li gën a yéeme mooy ne maanaam ma ignorer existence am wàññiwuma dara ci sama diine ignorer existence am wàññiwuma dara ci sama diine ah. maanaam mën naa nekk maanaam possible na ma jaar ma ma nekk jaamukatu yàlla bu mag nekk waliyu bu mag a mag am lu mag ci yàlla te mboolem sëriñ si ñu fi tudd duma ci xam turu kenn loolu possible na yent bi nag moom sallallahu alayhi wasallam moom laa mënta ignorer ba bare mel noonu loolu moom mënta ne mais keneen ku dul yent bi sallallahu alayhi wasallam mën naa ko ignorer te duma wàññi dara maanaam ignorer dans le sens ñàkk xam voilà te loolu il faut que ñu ñu ñu ñu comprendre ko te liñ doon wax sànq léegi ne yàlla moo ñu moom keneen moomuñu et que bëgg gi ñu koy bëgg waruñu ko yamaleek leneen comme li borom bi wax wala diina amanu ashaddu hubban lillah ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla ñoom ñoom ni ñu taree. ci bëgg gi bëgg yàlla moo ëpp lépp bëgg mu yàlla moo gën a kawe lépp moo gën a tar lépp waaw borom subhaanahu wa li mu ñu laaj maanaam est-ce que xam ngeen ni euh, jaamu yàlla gi ma war mooy gi war mboolem nitu yàlla yi ñuy tudd mooy bi war exactement mboolem ñi fi nekk fii toog mooy bi war ñépp maintenant nag aussi dafa am benn aspect boo xamante ne xaw ma nan lañ koy euh, rectifier mais lu mat a bàyyi xel la mooy léegi ñun. dañuy dem ba fàtte ni ñun exister nañ c'est du jamais vu maanaam exister maanaam suñu existence buñ ko fàtte woon parce que dañoo jeex ci yàlla ñu ne waaw wala ñu jeex ci yent bi sallallahu alayhi wasallam ñu jeex wala ñu jeex ci nitu yàlla bu ñu neex loolu du am problème su fekkoonte ne jeex googu mooy dañ koo bëgg ba nga xamante ne ci mboolem lu mu nekk ci ñun ci loolu rek la ñu ne mais problème bi du foofu ñun fii suñu problème mooy fàtte gi ñuy fàtte suñu bopp suñu existence pour ay intérêt mondain yu ñeneen ah sànq rek seen gay ñu ngi ciy waxtaan. Euh, mooy fàttaliku waxu imam al-Ghazali bi rahimahullah bi mu nekk gën a perte ci nit ñi mooy ki nga xamante ne dafa jëndee addunaam àllaaxiram maanaam addunaam la jël euh, maanaam àllaaxiram da koo da koo da koo tay taye taylee voilà da koo taylee addunaam maanaam pour am àddunaam dafa préférer bañ am àllaaxira ah kooku moo gën a perte ci nit ñi mais am na ku ko gën a perte kooku mooy ki nga xamante ne àllaaxiraam moom la jël taylee ko àddunay jàmbur ah xam nga bu doon ne sama àdduna bopp la sax ñu ne waaw mais problème bi mooy àddunay jàmbur la. ñun loolu moo ñu dal en fait ñun loolu moo ñu dal te loolu dafa grave en fait parce que li taxoon borom bi bind ñu subhaanahu wa ta'ala mooy pour ñun ñu jaamu ko ñun loolu lañ jël changer ko totalement dem di jaamu leneen ak keneen mais changer objectif yi mais détourner ko mais totalement. lii ci tane sax d'ailleurs loolu sama xalaat la mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, euh, ñoom affaire àdduna ci boppam maanaam ci lañu wee seen àllaxira parce que après en retour dinañ am un àdduna aussi mais ma jël koo xamante ne normalement ci diine laa ko waroon topp mais topp ko wala plutôt moo xam sax ku baax la wala ku doy waar mais daal ci diine rek laa ko war a topp ma jël sama àdduna sama allaaxira tay la ko pour kooku sama yàlla maanaam sama digganteeg yàlla ma jël ko supprimer ko complètement pour rek kooku di am lu ko neex wala tout simplement ay supporters am parce que moom sax mën na ma bañ a yëpp ay mais ay supporters am loolu en fait moom moo dul xel. loolu kuy xalaat du ko def am na exemple buñ ci mosoon a joxe ci wàllu sta stade bi ñun ñëpp yàlla daf ñu maanaam wallaahi masalul ala mais dañoo mel ni comme si dañoo nekk ci biir stade bu mag a mag ñu ne ñu compétir leen et euh, Euh, sifflet bi joxe nañ ko maanaam bi nga juddoo lañ la lañ joxe coup de bi nga xam ne moom la match bi di tàmbale wala rawante gi euh, arbitre bi nag dina tirer coup de sifflet final bi mais loolu moom moo tudd dee. compétir leen pour ngeen am trophée te benn occasion bii kese ngeen am pour mën a am trophée soo leen dof dof loo ba occasion bi rëcc leen c'est fini maanaam instant bi xam ngeen ni ñun suñu àdduna bi dund bii rek lañ ama ah. après dootuñu amaat beneen occasion ah c'est fini képp ku fi am fii toolu vingt ans dix ans vingt ans quinze ans trente ans quarante ans loo mën a am ci ay at xamal ni euh, am na benn partie ci sa occasion boo amoon boo xam ne si fini ah occasion boobu dootoo ko rattraper abadan li la dese kës néew xamoo ñaata la fexeel ba lu ci pour am ci trophée parce que soo ko fi amul amul deuxième chance dootoo amati trophée abadan xam nga lu mooy abadan mooy manatu la ne à jamais bii occasion kese nga am est-ce que ku xellu dina jël occasion bi mu am bii kese kese kese kese mu jël ko dem jox ko keneen mais loolu du yëfi nit ku am xel mu yàq ko non. kooku mooy marqué contre ki muus du nekk ci ci kaw tribune rek di tàccuwaate day wàcc ci biir. compétir comme ñëpp parce que dafa bëgg trophée et il faut mu am trophée munu ko ñàkk parce que su ko amul nii dootu ko amati c'est fini bii occasion kese la am amul beneen donc waru ko jaay keneen jox ko keneen abadan déedéet et puis et puis ki ki am solo en fait loolu yaakaar naa mooy beneen problème bi mooy le fait que ñuy fàtte ne ki am solo mooy man ci sama bopp man maa am solo maanaam man maa important keneen important wu la man maa important c'est-à-dire ah man voilà et que euh, keneen après moom moo important pour moom ku nekk ku nekk yow yaa important ci sa côté yow mais est-ce que xel la. man ma xam ne man ma important parce que maa war a am trophée may bàyyi occasion yëpp muy jàll parce que tout simplement dama nekk di tàccu keneen mais loolu du xel loolu du xel ah maintenant gars yeneen dinañ la jéem a chantage dinañ la jéem a xoqatal saa da ngay dof doflu mais bis boo fi bis boo fi dawee bu baax maam bu ñu rawante bu ba nga daw fi bu baax rek ba nga romb ma rek wala ñu lay ñeneen ñi dañ lay jéem a ndax façon mënuma maa romb c'est bon nga taxaw bul daw jaru ko de toute façon mënoo maa romb bàyyi ma ma daw rek yow dee tàccu rek et cetera non déedéet trophée yi bëri noonu ah te dama war a am trophée. problème bi yëpp foofu la ne non dama ko war a am waruma ko ñàkk ah oui malheureusement ñëpp mënuñu am trophée mais man il faut ma am ko parce que bii occasion kese laa am xam nga lan moo ci gën a yéeme mooy parfois gars yi non seulement du ñu compétir mais dañuy bëgg yow mi nga xamante ne yaa bëgg compétir nga bàyyi compétition bi ñëw di leen tàccule ki ñuy tàccu ñoom foofu la foofu la beneen problème bi nekk maanaam ñoom jaamuwuñu yàlla yàlla taxu leen a jóg bëgguñu yegg ci yàlla cheminement bi tax ñu yegg ci yàlla ñoom wutuñu ko. ànd ak ne occasion bii rek lañ amaat yéen bokk occasion en tout cas yéen a fi daje comme ñun nii ñoo fi daje fii moom ñoo fi daje ci àdduna bii ñu ne boo gisee ñu mën a toog nii di waxtaan c'est parce que ñoo fi daje suñu occasion moo jot d'ici quelques années suñu occasion ñun ñëpp day jeex et c'est fini à jamais occasion boobu bu ko saisirul ah oui léegi nag man en tout cas man moom duma ko def léegi keneen ku bëgg bu ko neexee bu def mais man duma bàyyi occasion bii nga xam ne moom rekk la ma yàlla jox te bii rek laa war a am pour mën cee gagner ngërëmal yàlla mu mën cee gagner sama digganteeg sama borom rafet mu mën cee gagner loo xamante ne du jeex abadan ci sama digganteeg sama borom ak loolu ni mu kawewee ma di ko jaay parce que dañu bëgg ma di leen tàccul keneen loolu du ma ko def loolu après ku bëgg mu def mais man moom du ko def voilà <coughs> ku bëgg mu def <coughs> man du ko def <coughs> après gars yi mën nañu mer way dafa lii dafa laa après seen affaire la voilà voilà Ah il faut saisir l'occasion benn bii rek lañ am de bii nii bii nii ñu dund nii instant l'instant là moom rek lañ am amuñu leneen ku ko saisirul da ngay dara warul a jaral sa diggante ak sa borom yàqu dara waru ko jar amul amul lu ko jar ci àdduna allaaxira sax amul lu ko fa jar allaaxira sax amul lu ko fa jar waxuma la àdduna sa diggante ak sa borom yàqu démb rek maa ngi koy wax xale bi euh, kenn ci ñoom dafa jël kaamil bi non pas kaamil bi téere bi mu yor teg ko ci suuf fekk ñu doon waxtaanee affaire u àjjana ñoom ñu kontaan lool booy kontaan nga gis leen ñun ñëpp c'était voilà emporté façon laaj mu ne est-ce que lii nangam kii mais ki bu mu tegee kii bi dama ni ko. gis nga nag àjjana yi ñu fiy wax ak yi ci am solo yëpp ah alxuraan bii nga téye ci sa loxo moo ko ëpp valeur parce que waxu yàlla la waxu yàlla la voilà considération bi nga ko war a jox moo ëpp doole voilà yàlla yàlla ya maanaam nit ki dara waru ko jaral yàlla diggante mag yàlla am dara lu ciy rëkk amul amul lu ko ko war a jaral amul amul waxuma la nag euh, nekk rek di tàccu non loolu sax yaakaar naa du yëfu nit ku am jom en nekk ci kaw tribune bi di tàccu kese di xuloo di xeex foofu boo leen gisee souvent loolu la loolu sportif yi xam nañ ci dara souvent ñi xeex di dóorante di kii ñooñu salaire yi ñuy wax naan star sangam wala footballkat sangam wala da euh, sportif sangam lu yooyu lay gañe moom couleur bi sax mosu koo gis voilà xamu ci dara. exemple yi nag tegtalewul ne damay wax ne yooyu ñuy def dañu dafa baax de maanaam damay joxe rek exemple bi pour ñu comprendre li ma bëgg a wax. illustration voilà ci suñu dund. da gis gars yi da gis euh, footballkat yi équipe yi daje ñëw ndeysaan civilisé wàcc dégg nga sol seen ve da ngay gis sax li ay veste cos cos la ñuy sol cravate bu ñuy wàcc ci seen oto yi ñu leen di kii ñëw dugg ci biir sol seen mayo yu cher. ñoo def yi ñuy def gars yi bu ñu paree ñu daal leen di jox ay kii ne parce que dañ leen dañ leen a diggoon ne ku gagné dañ lay jox nàngam prime et cetera ñu di leen fay weer wu dee ñuy tabax ay château ñoom nekk ci di dund gars yi nekk ci tribune bi ñoom non seulement dañu fay seen xaalis te kenn delloowu leen dara mais dañuy xuloo di xeex seen biir di dóorante ñenn ñi ñu leen di jël sax di leen yóbbu kaso pour loolu loolu du yëfi nit ku am xel en fait maanaam taxaw fi nga taxaw rek sëñ diw a raw sëriñ diw sëñ diw a ëpp doole di sëñ diw sëñ diw moo fi man seen diw lii rek bu ay budul woon sëñ diw kon nangam nangam sëñ diw a tax nangam ngeen nekk ci loolu rek sëñ diw moom la muy def ma nga def moom amaan na am na trophée mais yow yow yow sa trophée yow anamu Oh. fan nga tolloo ci mbir yi fan. kon bëgg yàlla boobu bëgg yenent bi nag sallallahu alayhi wa ci la lépp di jaare ku bëggul yenent bi sallallahu alayhi yàlla du nangu mbëggeelam voilà yàlla nanguwul mbëggeelam te ku yenent bi sallallahu alayhi wasallam gënalul ndeyam ak baayam ak ay doomam àdduna bi yépp ku yenent bi sallallahu alayhi wasallam gënalul loolu kooku ba tey mbëggeelam des na ah oui waaw kon ba kooku mbëggeelam des na lu bare bare bare kooku war naa xoolaat boppam bu baax a baax a baax waxuma laa nag te te mbëggeel gi nag xam nga fi muy feeñe maanaam tey c'est simple ah. bu ma ne woon man kat ndaw sii laa gën a bëgg ko kee ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk am service bu ma laaj bala maa toppatoo service bi ma keneen ki laaj ki ma gën a bëgg kooku laay njëkk a toppatooy mbiram parce que nag dama bëgg mu gis ne dama ko bëgg voilà. ah oui ah imam Dia <laughs> mais dëgg la wax naa dëgg wala <laughs> non non non déedéet non kenn ki rek kay sama soxna keneen ki wala waaw wala sax kenn nekk gu ci sama soxna kenn ñu damay convoité kenn ki. Hmm? waaw foofu la enjeu bi nekk sax mës naa ko wax ci exemple bu ñu kii keroog imam Jandey Sane dafa dafa siim dégg nga kii bi yëpp maanaam su ma nee su ma nee man dama bëgg diw de maanaam ndaw sii de dama koo bëgg maanaam sama principe yi ma njëkkoon a am avant ay maanaam am yoo xam te ne buñ ko waxee ma mer buñ ko kiwee. kenn du ma yëkkati heure bii kenn du ma def loolu yooyu yëpp principe yooyu yëpp dama koy bàyyi. principe yooyu moom sama gannaaw laa koy teg day mel ni musuma ko am. waaw xaaju guddi ay 2 heures 3 heures du matin sama téléphone sonné kar ma jóg mer kan moo may woo heure bi mais nit ñi vraiment da ngay waar mais bu ma xoolee muy numéro ndaw si rek mu bëgg sama mbégte yokku voilà ah. ma daal di ma daal di décroché gaaw daal di seral sa baat allo waaw du ah, bu ne ma place sàngam laa nekk xam nga transport yi dañoo jeex maa ngi doon sama digg nelaw la ah. transport yi dañoo jeex way mais vraiment bëggoon naa ku ma indi mais maanaam c'était comme si c'était le plus beau jour de ma damay jug ànd seeg cawarte dawal oto bi dem jëli ji ko yóbbu ko fa mu ko war a teg te loolu en temps normal je ne l'imagine même pas képp ku ma bëgg a tàqal ak ndaw si yow laay tàqalool mais même ndaw si man doo bàyyi loo mënti wax ma mere la boo nee ma sax mais moom heure bii lay woote loolu moom mooy wëlbati nga nekk nga sama noon léegi ah façon mbaax bu ne danaa ko danaa ko maanaam sacrifice yu ne dinaa ko def maanaam su may dépenser sax duma ko compter bu may génne di dépenser mais même bu doon sama réputation mooy saay moom kenn mënut am ci moom dara mais bu dee moom moom bu may génne sama alal di joxe sax maanaam day mel ni garawul en fait non di dara. ah waaw naa ci gàmmu mu ko jëf yi passé <laughs> lan lañ doon mais léegi man nan laa mën a waxee dama bëgg yent bi sallallahu alayhi wasallam mais jaraluma benn sacrifice yoon wul non loolu yaruwul maanaam maanaam comparer rek loolu parce que loolu yaakaar naa ni ku dundul lii may wax it dund na lu ko jege dund dund ko mën amaan na mais dund na lu ko jege quand même léegi na xool est-ce que yonent bi jaral na ko sacrifice yooyu waaw wala déet bu fekkente ne jaralu ko ko moom parce que su ko ko jaralee rek da ngay gis. en fait dootul amati difficulté en fait su dee bëgg gi dëgg na dëggu na rek dootul amati difficulté yooyu parce que gis nga li tax ndaw si moom maanaam sama principe yeeg gaaw a mer ay kuy wax ma ma ma ma dal sa kaw ay ay ay ay ay balaa kenn génnee ci man dërëm wax ba sonn nag ay ay ay ay ay ku ma yee guddi sama sommeil képp ku ko trouble ma mer fi euh, da nga da yooyu yëpp li tax ma man koo supporter mooy bëgg bi ma bëgg ndaw si kese du leneen loolu rek la ma tax mu mën ko supporter moo tax mu man mu may jaral dégg nga may déplacé wu dégg nga euh, euh, ay ay ay réew ak réew nan dama koy seeti te te du ma jàpp ne li may def da maanaam c'est-à-dire que li ci gën a yéeme mooy moment bi ma koy def jàpp ma ne maa ngi def lu lu metti jàpp ma ne maa ngi def lu metti voilà pour man defuma dara léeg-léeg sax mu jaral ma complètement ma ma ma maanaam euh, ma ma jóge sama réew wala sama dëkk wala ñoo ma daan àndal ak sama ma démissionné sax pour dem dëkk ci wetam yooyu yëpp daf ma koy jaral. yeneen ak yeneen ak yeneen adduna bi yëpp bu ñu wëlbatikoo woon bàyyil kii da ngay waaru nangam daf lay naax dalaa kii nangam kii yooyu yëpp mais ku ma ko wax kooku laa gën a mere ci adduna te duma ko ko dul déglu ah avec bec et lay xeexe pour lan pour ndaw si di kontaan ci man et pour keneen ki pour pour pour pour bañ koo ñàkk rek tout simplement ak ah, ku mën a doon nag bu taxawee sama kanam lu ma ko ormal ormal ormal bu ma paree moom la ndaw si bëgg rek loolu lay def. su fekkente ne loolu mën nañu ko jaral maanaam ndaw si mën na maa jaral loolu su fekkente ne damay wax ne dama bëgg yent bi sallallahu alayhi wasallam te jaraluma lu mel noonu sincèrement wax ji may wax ne dama ko bëgg prétention kese la mais dëgg prétention kese la c'est pas parce que dañ ni ku bëgg yent bi na nga sa loxo rek te bu ma ko yëkkatee bëgg naa ko sallallahu alayhi wasallam ah dañ ko war a bëgg de te bëgg gi day ànd ak topp gi parce que ndaw si may wax nii su fekkente ne dama ko maanaam maanaam loolu sax c'est par maanaam yaakaar naa sax jot a démontrer jëmmi topp gi ma koy topp mooy wane ne bëgg naa ko maanaam jëmmi sacrifice yi may def pour moom mu kontaan rek mooy wane ne bëgg naa ko amul amul leneen en fait amul démonstration yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la war a mel ak moom pour rien au monde yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg dara ñu ñu def lu wuute loolu pour rien au monde te xam nga jeneer jeneer xam nga lu jeneer maanaam euh, xam nga boo bëggee mooy day mel maanaam day mel ni comme si da koy imaginer de telle sorte que day mel ni comme si euh, silhouette day présent voilà day mel ni silhouette day présent tànk day mel ni day romb wala mel ni voilà loolu moom euh, am na ñu yegg foofu am na ñoo xamante ne euh, ndaw si dafa tukki wala yooyu mais dañuy dem ba di ko janeer duñ yam sax ci di ko génta dañ koy janeer waaw. même koy gis waaw yoo xam nga ci dara. sëñ Harouna yoo xam nga ci dara ah, ah, ah, waaw ba pare nag sa waxtaan yépp di tourner autour de moom. toll bu ñu toogee lu lu tuuti sax bu ñu waxee te waxuñu ci ay mbiram sax nga commencé ennuyé wu. am <laughs> ci moom daal lañ war di wax mais noonu nga war a mel ci yent bi de sallallahu alayhi wasallam nga xamante ne yow sa dund mënoo ko concevoir sans di waxtaane yent bi sallallahu alayhi wasallam ak di ko xalaat ak di wax luy tourner autour de moom autour de njàngaleem ci ay mbiram ay jalooreem màggaayam et cetera temps ci moom nga war a ne munoo imaginer c'est-à-dire que munoo concevoir une vie boo xamante ne du moom mooy présent en permanence ci sa dund googu munoo ko imaginer. voilà buñ fi nekkee di wax yeneen sax nga commencer ennuyé wu lañu war a mel ci yéen saa sam loolu mooy dëggu bi maanaam exemple lu ndaw si exemple la boo xam ne ça parle à tout le monde voilà ça parle vraiment à tout le monde. doo kooku du jot nekk fi di tàccu. ah <laughs> non kon loolu mooy benn raay bi bëgg googu di tegu ci sunnaam comme le hadith bi wax man ahya sunnati faqad ahyani fa ka annama ahyani waa man ahyaani kaana ma'i fil janna xadis la boo xamante ne euh, yéen borom nga xamoo xadis yi euh, mbooloo ci ñoom dañ ko dayifal maanaam dañ jàpp ne xadis bi dafa dese wér mais maanaa bi dañ koy gis ne wér na mooy ne euh, ku dundal ku dundalal sama sunna da nga mel ni da nga maa dundalal da nga maa dundal képp ku dundal sama sunna dafa mel ni danga ma dundal te ku ma dundal da ngay ànd ak man biir àjjana c'est-à-dire que sunna yonent bi sallallahu alayhi moo la war a gën a jaral lu ne wallaahi bu ñu xamoon ngëneel yi nekk ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon dootuñu ñaanati leneen lu dul yàlla nañu yàlla may ñu dëppoo ak sunna c'est-à-dire que yonent bi sallallahu alayhi tey su fi nekkoon nan lay doxalee ci circonstance sàngam tey su fi nekkoon. taxaw ñu di ko gis nan lay doxalee nan lay wax nan lay doxale nan lay defe ci circonstance bi yàlla may la ngay dëppoo ak loolu saa su ne muy conforme exactement saa su ne ku bu ñu xamoon ngëneel gi nekk ci ci ci dëppoo ak sun ak loolu ak loolu non xam nga loolu ku ne xam yaakaar naa jarul démontrer ne loolu moo gën a màgg lépp parce que sikk nekkul ci ne ci circonstance mu ne yent bi sallallahu alayhi li gën a màgg rek lay def léegi yow imaginer sa dund mel exactement comme yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu doon def ah loolu moo gën a màgg lu ne ci biir ak ci biti yàlla nañu yàlla defal loolu képp ku ko yàlla defal nag na comprendre ne yàlla defal na ko li gën a kawe mbooleem li nit yàlla yi di am loolu euh, non loolu loolu loolu ku ko yàlla may ku ne en fait waratoo wutati leneen ci àdduna ku ko yàlla may c'est parce que am nga li gën a màgg lépp loolu moo gën non pour ku ko xam laay wax ah moo gën sax buñ nekkoon dañ lay may nga dem àjjana ak ñu may la loolu moom day préférer ñu may ko loolu parce que en fait àjjana ci yenn bi lañ ko bindee. sallallahu alayhi wasallam te àjjana dafay xéewale ñi nga xamante ne ñoom ñoom ñoo fay dem mooy maas mais ñii moo wax nii nii ñu mel nii ñooñu bu ñu defee àjjana àjjana mooy xéewloo ci ñoom et pas contraire ñoom nag yàlla moo leen di xéewale la boppam ñoom yàlla lañuy am àjjana dañ leen dañ ko dañ leen dañ leen fay dugal pour teral àjjana pas pour terale leen àjjana mais ñoom <coughs> yàlla moo féetewu am ñun loolu mooy parce que <coughs> non moo tax euh, euh, bëgg yent bi sallallahu alayhi wasallam vraiment muy moteur bu mag bi nga xam ne mooy dawal gis nga voyage bi ñu doon wax léegi avion boobu moteur bi bi koy dawal mooy bëgg yent bi sallallahu alayhi képp ku ko koo xamante ne bëgg yent bi sallallahu maanaam moo tax ku gën a bëgg rek moo lay gën a gaawle yoon moo lay gën a gaawle maanaam vitesse bi avion bi di daw day proportionnel ak pro màggaayu bëgg bi nga bëgg yent bi sallallahu euh, nit yàlla li muy maye yëpp yëpp du jeex du xaaj te kenn mënu la may yàlla yëpp teg naa ko kenn mënu ko kenn mënu la ne li yàlla di maye yëpp xam naa lan la wala boog nii la loo kenn mënula ko ndax yàlla day maye ba maye loo xamante ne xel mënu koo daj waaye li gën a màgg ci li yàllay maye mooy bëgg yent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax ku ko yàlla may rek may na la lépp ku ko yàlla may may na la lépp ndax moom ci jëmmi boppam moo dajale lépp fa huwa kullu shay'in sallallahu alayhi wasallam moom mooy lépp moo tax euh, loolu mooy benn bi ci def nag moom mooy sant ak ngërëm beneen yoon bi beneen raay bi mooy sant ak ngërëm sant di gërëm nekk ci loolu kese ndax loolu moo nekkoon début bi yàlla bi muy bind mbindeef yi bëgg gi mu bëgg moo tax maanaam mbëggeel moo moo moom la amalee soppeem bu mag bi sallallahu bi nga xam ne moom la amalee lépp waaye tamit sant gi mu santoon boppam moom moo symboliser moo jëmmal bëgg googu moom la amale lépp ñaari raay yooyu nag ku ko jël da ngay yegg ci lu gaaw mais aussi faut faire attention parce que lu moyen ni bi nga emprunté pour di dem lu mu gën a efficace lu mu gën a gaaw soo déraillé ci la dégâts yi di ëppee ah oui tey oto bi su demee déraillé dem mbëkk feneen wala yooyu mën na causer ay dégâts mais imaginez le TGV bi déraillé parce que vitesse bi muy dawee la loolu nag mu muy indi adamul makka min amrillah di ñàkk tout le temps di di dee ah naa def attention parce que yàlla mën na lu ne mën na changer situation saa yu ko nekkee voilà loolu il faut ñu comprendre maanaam pour résumer pour résumer lii la bu ko defee ñu euh, yam foofu insha allah pour résumer affaire bi lii la xam gi ñu war a xam ne yeneen bi sallallahu moom mooy lépp. loo gis ci àdduna bi du dara lu dul reflet benn parti ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam loolu mooy benn et lépp kon lu nekk da nga koy màggale yenent bi sallallahu alayhi ñaareel bi ci des mooy ne yoon wi ñu war a mën a jaar ngir yegg ci yàlla dafa am ay yoon yu bari mais ba ca gën a gaaw mooy sopp yenent bi sallallahu alayhi ak di sant yàlla di ko gërëm ci di ko jaamu saasu ne ci di def li muy bëgg bàyyi li muy tere bu dee nag ci wàllu li ngay wut ak di ko sikkar ak yooyu li ci gën a màgg mooy yii astaghfirullah salaatu ala nabi laa ilaha illa allah alhamdulillah bismillahi rahmaani rahim laa hawla wala quwwata illa billah yooyu hasbunallah wa ni'mal wakiil amul lu ko gën a màgg amul mais nag mais nag euh, amul lu ko gën a màgg tegtalewul ne leneen màggul mais lii moom moo gën a màgg lépp te moo dajale lépp et njaal beenu yoon wi moom mooy maanaam finalité wu yoon mooy début bi soo ko xamee nag dangay noppalu te pour jeexal euh, amul lu gën a màgg ñaar jàng alxuraan parce que moo dajale lépp salaatu faatiha salaatu ala nabi de manière générale mais salaatu faatihi li daal salaatu faatihi ëpp doole li ci des lépp mooy ne mooy salaatu ala nabi bi nga xam ne borom bi subhaanahu bi muy mboolem salaatu ala nabi yi yi nga xam ne ñu ngi tëggoo ci xolu mboolem yenent yi ak malaaka yi alayhi salaatu salaam ak waliyu yi ñi yàlla ñi ci des rek mboolem salaatu ala nabi yi nga xamante ne ñoom ñooy ballee ci bépp atome bu nekk ci univers bi ñu ngi ballee ci salaatul faatihi boobu ci lañ génne bi et que muy mbuutu yàlla bu mag bi nga xam ne da koo làqoo nëbbu ko waaye yonent bi sallallahu alayhi feeñalewaat ko ci dëgg mi mu mel ci jëm mi ki nga xamante ne moom mooy mbóotam moom mooy ci Ahmad Tijaan voilà maanaam naam épisode bi euh, Cheikh al-Bikri bi radiyallahu anhu am na mais moom waxuñu ko woon mu maanaam munu ci woon tarbiyewaat daan na ko jox ne par exemple yenn ngëneel yi rek la ci amoon ak ñu mu ko doon jox yenn ngëneel yi rek la ci amoon lu demee nekke Euh, ku ko jàng benn yoon sa yaram day xaraama sawar mais en fait salaatu fatiha ku xam en fait nit ñi nit ñi nit ñi dans le sens sëriñ si maanaam dans le sens nitu yàlla yi xamuñu dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg valeur am maanaam voilà xamuñu ko parce que Euh, daf ci am sax ay xaqaayiq yoo xamante ne <laughs> am na am na si am na sax nuñ koy jànge benn salaat faate te bii la de bii bii la de mais dafa am forme bu noo koy jànge mais bii du beneen na ah. du du luñ ci yokk wala luñ ci wàññi bii nii ñu xam mooy bu ñu wasifa bi ñuy tari boobu la xam nga yoon bi ma wax voilà loo xamante ne benn yoon kese nga koy jàng abadan abadan yàlla defal la ngërëmam bi gën a màgg et que mu garantil ne le ne dootoo texee deeti abadan te benn yoon kese nga koy jàng benn yoon kese parce que da nga comprendre xaqiqa bi nga xamante ne moom moo nekk ci salaatul faatiha soo ko comprendre loolu la lay indi soo ko comprendre dëgg tax ñuy gis njariñ ji nekk ci quand même di ci wax et que dana la may ci yenent bi sallallahu alayhi wa loo xamante ne nit mën na nekk di def ay jaamu yàlla ay ati at te lu am toq gi ci géej gi parce que euh, parce que euh, maanaam li mu nëbb li mu la ëmb li mu làq moo rëy li mu ëmb li mu làq moo rëy moo tax sax ismullaahil azam tur bu mag bee mag a mag ci ñaar ñaar kese la ñëw mag ñaar kese la ñëw mag feneen fu mu ñëw du mag feneen fu mu ñëw dafay ñëwee soit par reflet wam wala mu ñëwee fa par yi ay version wam mais version bi maanaam moom tëggin bu mag bu mag bi nga xam ne mooy bi nga xam ne nekk nekk boobu subhaanahu wa ta'ala amul beneen tur bu dul boobu ci faate la ñëwee ak ci salaatu faatiha ñëwul feneen gis nga euh, léeg gis nga léeg-léeg buñ naan par exemple Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala buy wax ne ayatul kursi yu ak inna anzalnaahu daf koy bëgg di ko jàng julli fajar yi julli suba gi et nañuy dem ba ci ba ci voilà voilà laa ikraaha fiid-diin qad tabayyana rushdu minal ghayy wa man yakfur bit-taaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqaa laa infisaama lahaa wallaahu samii'un 'aliim parce que mu ne dafa ëmb xaraf yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci turu yàlla bu mat bi et euh, euh, li ko dalee ci ba maanaam wa huwal aliyul azim ba foofu dafay manquer benn xaraf et que beneen xaraf bi ci tegu mu ngi ci beneen saar beneen aaya bi ak inna anzalnahu parce que benn xaraf la fa manquer wala boobu ñëw na fa boo xoolee loolu en fait waxul ismullahi al-azam bi nekk ci fatiha ak ci salal fatiha waxul boobu de non waxul boobu reflet la wax reflet wom mais pas boobu parce que boobu beneen affaire la looloo tax tey buñ nee nañ ñaan en fait buñ nee nañ def faatiha ak salaat faatiha def nañ lépp faatiha soo ko jàngee loolu tax mu nekk farata ci julli gu ne faatiha gisoo leen lu tax mu ne farata ci julli gu ne ëmb gi mu ëmb mboolem secret yi la ëmb gi mu ëmb mboolem leer yi la moo tax ku muus sax ku muus dëgg day tari faatiha bu sonnee rek muy tari salaatu faatiha ndax mi ngi jàng alxuraan dina def salaatu ala nabi gis nga euh, Sayyid Salahuddin radiyallahu anhu dafa mës dafa ne avant avant da daan jàng ay kii yu bari bari bari zikar façon kii bu nekk mu jàng ko façon zikar bu nekk façon kii bu nekk sonn ci quoi nee na mu nekk Tunisie la benn mu nekk ci toog ci lalam. mu ni bu am benn malaaka mu ne mu gis benn malaaka bu ñëw ne ko xadiisu eh, Abu Sa'id ibn al-Mu'alla bi doo ko bàyyi xel est-ce que du du doo xool loolu nee na mu mu ne ko xadiisu ko ne loolu mais moom mooy mooy mooy joxe fatxu bi gën a mag nee na mu comprendre que ni sóoratu Faatiha la wax parce que xadis boobu mooy xadisu ñi demoon ci Euh, ci ci ci benn village waxoon nañ leen ganale te ganale leen woon ba jaan màttoon euh, buur ba yooyu bañ bañ ñëw lugg ko faatiha boobu faatiha la jàng faatiha la jàng de ba yent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko kan moo la wax ne ndekete faatiha day saafaan après ci la ko waxee ne ko Euh, jox ma wàll ci xar bi sama jox ma ci sama wàll ci xar bi xam nga loolu xadis boobu la ko ma malaaka bi doon wax nee na ma jàpp faatixa rek léegi après ma bàyyi yëpp nekk ci faatixa rek ba nee na ba ba ba yàlla defal ma fat ko bu rëy ci loolu moo tax ma yéen eh, gaay jàpp leen ci faatixa rek di du di def jàpp leen ci faatixa rek ci la fatxu bu mag bi ne jàpp leen ci faatiha faatiha bii la mooy bi ñu jàng ah boo ubbee kaamil bi am na benn am na saar bi ngay njëkk a gis boobu la maanaam pour wax ne du beneen en fait du leneen moom mooy début bi mais mooy fin aussi liñ doon wax léegi la rek jëmmi début bi mooy jëmmi fin bi loolu il faut ñu ñu assimile assimiler loolu lépp loo gis ne muy début mbir yi loo gis ne mooy début bi rek nga ne ah kon lii mooy début bi ndekete mooy fin bi aussi voilà mais même ci xaqiqa noonu la nit ci dëgg-dëgg bala mu yegg ci yàlla xolam takkalikook àdduna ak mboolem lu lu lu bokku tëg yàlla man mu takkalikoo gi muy takkalikoo ay bëgg àdduna yooyu mooy comme xale yi rek xale buy doog a judd xolam du du aju ci dara ci ay ay ay ay bëgg bëgg maanaam bëgg-bëgg yu bari amu ko xolam da ci takkalikoo nit nag bu demee ba xolam takkalikoo ak loolu tamit ay ay yu garaaw yi yëpp dañ ci moom ay soxor ay iñaan ay xam nga xale bu ndaw xamu ko xale buy doog a judd xamul ay iñaan ak ay soxor xamul gis moo tax nga gis fu ne lay jooyee amul dara lu koy gêner eh, dëgg-dëgg lu <laughs> lu dul moom ci bu jaamu yàlla lay ne et cetera maanaam mooy delluwaat ci début bi rek boo dugg ci lislaam lan ngay dugg ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah secret bi gën a mag a ngoog kon ndekete loolu mooy fee finalité bi aussi maanaam début bi rek xoolal rek début bu lu ne boo ko comprendre loolu mooy jëmmi fin bi mooy jëmmi finalité bi muy jëmmi finalité bi voilà bu la kenn def def defal utal barrière ne la fii nga mën a yem comme yéen ay ñoom jiw yéen moom fii nga mën a yem lool bañal loolu amul fen mënoo yem fen na anna ila rabbikal muntaha jëm sa boroom daal foofu la finalité bi na te mooy point bi point bu baax bi point baax bi loolu la en fait yàlla borom subhaanahu wa ta'aala li muy wax naan moom la xamal amam aadama ay sa saxoon moo tax bismillah bismi bi bi boobu muy wax mooy bi mu def ci moom aadama alayhi salaam jeex na allama aadama al asmaa kullaha te xam nga allama aadama al asmaa kullaha xam nga moom mooy 616 mooy salaatu faatiha mooy début bi mooy fin bi moom moom la ubbee kaamil bi bismi baa boobu point bi moo mooy début bi fa la lépp jóge point bi même dans toute chose lépp lépp lépp lépp tey boo koy delloo da nga koy delloo ci point mooy début lépp mooy fin bi aussi booy demee ba rëdd di rëdd di delloo di delloo lépp ci finalité bi ab point ngay tombé. point voilà non loo mën a def loo mën a def ci point ngay tàmbalee te ci point ngay jeexal point boobu nag day junj tout le temps point boobu ci baa bi mooy mooy nuqtatul baa yi dana nuqtatul baa yi tomb bi ci suufu baa bi ci la àdduna bi yëpp génnee mooy tur bu mag boobu nga xam ne ci la àdduna bi yëpp amee mooy tomb bi ci suufu baa bi àdduna bi au début tamit benn point rek la woon de lan zéro mille après mu génn wa inna la musi'un léegi mu ngi koy yaatal saafu na moo tax l'univers est en perpétuelle expansion maanaam lépp lépp lépp lépp foofu la jóge après kama bada'akum na comme ni mu leen tàmbale woon noonu lay jeexalaate parce que lépp lépp lépp wa anna ila rabbikal muntaha wa ilayhi turja'un jeex na ci yàlla la ñëpp di delluwaat mooy finalité bi aussi yàlla muy début bi mooy finalité bi kon booy wut wutal yàlla dégg nga yent bi wax sallallahu alayhi wasallam mawlana ibn abbas radiyallahu booy laaj laajal yàlla booy wut wutal yàlla booy ñaan ñaanal yàlla bu dee ñëpp bëggoon a defal lu defal lu baax adduna bi daje soo ko doo am lu dul yàlla bëgg nga am ko bu ñëpp daje woon pour lu def la lu ñaaw dara du la dal lu dul lan lu yàlla bëggoon mu dal la parce que yëkkati nañu mu ne euh, euh, yëkkati nañu xalima yi këyit yi nga xamante ne ci lañ doon bindee ndogal yi fenn nañ wow nañ nga gis ne kon début bi moom mooy lan bind gi ñu bind ndogal yi finalité bi mooy lan exécuté wu bi mu exécuté wu c'est-à-dire que ndogal bi bind nañ ko exécuté wu na mooy finalité bi c'est-à-dire que ndogal bi mooy début bi mooy fin bi c'est-à-dire que jëmmi début bi mooy jëmmi fin bi jëmmi début bi mooy jëmmi fin bi forme yi ñooy wute loo tax ki ki ki noppalu mooy ki nga xamante ne ba mu xamee ne lii mooy début bi rek dafay fay daw toog parce que foofu la boromam ne mooy début bi mooy fin te loolu mënul nekk lu dul ci cadre sunna yenent bi sallallahu alayhi wasallam parce que sunna yenent bi sallallahu alayhi wasallam mooy début bi mooy fin bi parce que yenent bi salaa alayhi mooy début bi te moom mooy fin bi aussi voilà loolu soo ko retenir mais retenir nga mais li ëpp solo ci li ñuy retenir leneen lu la fi waay wax dalaa bëgg a nax non dalaa bëgg a nax kese wala mu bëgg la moom wala mu bëgg la triande mais yàlla mooy début bi mooy fin bi moom donc te début wam amul début fin amul fin laysa li awwaliyatihi ibtidaa wala li aaxiriyatihi intihaa voilà loolu rek la kuy wut wutal yàlla bu la ñëpp de fekk si nañ la fekk si ci yàlla buñ la fi bàyyi nañ la fi bàyyi ak yàlla bu yàlla kontaanee c'est bon ñi ci des mer nañu wala meruñu seen affaire la voilà apprécier nañ waaw wala déet ñoom après nañ ko lijjantil seen bopp mais ku lay fekk na la fekk ci yàlla ku lay bàyyi na la bàyyi ci yàlla te yow fexeel ba bul jóge mukk ci yàlla à nga jóge ci yàlla di dem ci yàlla kese bul jóge mukk ci leneen dem ci leneen lu dul nga jugee ci yàlla dem ci yàlla jeex na képp ku la wan leneen wala keneen ku dul yàlla kooku mi ngi lay nax nax yi gën a màgg mboolem nax yi ku la joxoñ baaraam bi ne la xoolal su la wanul yàlla xamal ni baaraamam dong la la bëgg a wan nu mu mel te baaraamam nag nu mu mel amul importance waaw waaw baaraamam ni mel amul importance. kur. waaw bëgg a ku la bëgg a mais lii lii la. mais. ah. ah. baax na. voilà ku fëgg dënnam ne nii bëgg nga gis loolu bañal demal nga gisi ji yàlla voilà ku ne la nag yoon wii lañ jaar pour dem ci yàlla kaay ñu dem ne ko alhamdulilah bismillah bu jàddee rek yow continuer ba tase keneen ku la mën a dimbaliwaat ngeen continuer waat yoon bi voilà adduna bi yëpp bu ñu wuute woon jàppal lu am solo la univers bi yëpp bu ñu wuute woon mboolem nitu yàlla yi nga xam ak sëriñ si waxu ko caaxaani kat yi de vrai nitu yàlla yi laa wax ak sëriñ si bu ñu taxawee ci kanamu loo xam ne sunna yenent bi la sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñu doxalee neneen lu bokkut ak yow ni nga xamee ne lii mooy sunna bañal te nga topp sunna nga bàyyi leen fa wallahi lazim du ñu am loo amul munuñu munuñu la gën parce que yow yaa nekk ci li nga xam ne yenent bi sallallahu alayhi ci loolu la ne te loolu la yàlla gërëm gërëmul leneen voilà après kontaan nañoo saa yi day wane ne moo ñu gën a xamat saa yi ki yooyu après seen affaire la ñoom ñu lijjanti ko kenn mënu la cee alak nag kenn kenn mënu la kenn. voilà loolu moom boo ko comprendre mais xam nga li yéeme xam nga li neex ci loolu sax. mooy da ngay nekk nit ku libre finalement maanaam liberté quoi mm-hmm. doo doo nekk ci jaamu kenn da ngay am liberté mais liberté gu tegu ci dëgg bu teguwul ci caaxaan mais gars yi dañ lay bëgg a may liberté ci ngay caaxal mais ñoom par contre nga war a jaamu après non da ngay bañ bañal eh. non bañal ah. Hmm. bañalaa bu ko nangoon liberté googu ñu lay may ci nga caaxaan muumuñu ko bëgg nag bi ñu bëgg tënk leen ci seen bopp amuñu ci droit bu la bañal bul nangu demal nga ànd ak yàlla nga ànd ak yent bi sallallahu alayhi wasallam yow yaa gañe boo ànd ak yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaay gañe voilà voilà fala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lawna in kuntum mu'minin alxuraan la bu leen yokk yokkal de bu leen nooyal bu leen nooyal de bu leen am njàqare tiis bu leen attristé wu ci dara yii xam leen ni yéenay féete kaw abadan su fekkente ne gëm ngeen dëgg-dëgg kenn mënu féete kaw bu leen nooyal ah bu leen kenn ndax bu leen kenn moom yàlla moo leen moom keneen àdduna mënul wëlbatiku xam nga wax naa loolu laa tàmbale mënta wëlbatiku laa wax ba keneen nekk yàlla ku dul yàlla ak lu mu màgg-màgg sëriñ bu mu mën a doon nag ñun moo xam dund na wala génn na àdduna même bu dee yow moom nga considéré ne mooy sa sëriñ bi gën a mag su fekkee li mu nekkee dafa def dara lu wuuteeg li yonent bi sallallahu alayhi wasallam def sunna tegal nee li mu def nga teg li yonent bi wax sallallahu alayhi wasallam wallaahi yaay nekk ci dëgg. ma ngoog wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr dégg leen dëgg. dénkante leen ci muñ parce que loolu tamit dafa metti en même temps parce que après li nga war a affronter parce que première chose bi sax moom mooy si sa bopp ngay affronter est-ce que li may def wóor na parce que sëñ diw la ah, quand même sëñ diw <laughs> mais sëñ diw moomu du dara ci kanamu yent bi sallallahu alayhi wasallam non bu leen ci kenn ndax loolu loolu bu ki kenn ndax kenn ah. kenn moomu kenn ah yàlla moom moom ñëpp teent bi la ñu topp loo sallallahu alayhi wasallam jeex na voilà kon ñu yom foofu insha allah wallahu ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamun ala